bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ni nga xamante ne noonee lañ tabaxe la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabaxe woon li nga xam ne mooy jàkkam ji eh, nga xamante ne mooy jokkaay Medina bi nga xamante ne nii képp koo xam ne agsi na fi moom ngay gis nii nga xam ne alayhi salaatu wasalaam fii la ko tabaxoon ak saxaabaam ya radiyallahu taala anhum léegi nag comme niñ ko waxoon muy lu jàkka ji yi nga xam ne lenn rek ndax mënuñoo peeg lépp li ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci tënk da ngay xam ne jàkka ji nga xam ne moom ngay gis muy masjidu rasulillah bil madinati al munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ginnaaw bi nga gisee ni nga xam ne noonu la ko tabaxoon muy ci lu modeste allahu akbar mooy jamono dox na ba gis nga ni mu mel léegi ak ni mu yaatoo nga xam ne daanaka dëkk bi yëpp la ñu boole ci biir jàkka ji jàkka ji bokk na ci ay ngëneelam li nga xamante ne moom la yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax hadis boo xamante ne nii boo demee mu ngi saxiix yi mu ne la tashuddu rihaal illa ila thalathati masajid masjid al masjidul haram wa masjidu rasul wa rasul sallallahu alayhi wa sallam wa masjidul aqsa yeneen tubaab yi saa ne duñu teg ay e, e, waajal ay ay ay ay ay ay ay ay voyage waaw di dem takku waajal di dem di voyage di jëm ci ñetti jàkka lu dul ci ñetti jàkka yi muy al masjidul xaram mu njëkk masjidul xaram bi masjidul kaaba muy jàkkaay kaaba bi waaye mu ne teg ci masjidul rasul di jàkkaam ji alayhi salatu wasalaam di jumaa ji mu ne wa masjidul aqsa ak li nga xamante ne mooy masjid ba nga xam ne mooy bu sori nekk bu Jérusalem ah léegi jàkka jooju moo tax ki nga xamante ne day ñëw di ko ziar si di fa ñëw daa war a nekk xam ne moom xéewal bu ko borom bi def la daa bokk ci ñi nga xam ne boroom bi da leen a woo ñu ñëw dafa bokk ci ñi nga xamante ne nii borom bi moo leen tànn waaw ndax du ku nekk mooy dem Medina du ku nekk mooy dem makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman déedéet mu xam ne fii nii mooy dëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàkkaat yi muy teewlu ne lii xaram la. comme ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne moom ne allahumma inna ibnu bi muy wax ne inna ibrahima harrama makka wa inni harramtu almadina bayna laabatayha laa yuqta'u idaahuha idaaha idaahuha laa yuqta'u idaahuha mooy mu ne wala yusaadu sayduha comme ni mu nee ci sahih imaamu muslim yeneen may saa saam ne Seydina Ibrahim de moo def Makka sanctuaire moo ñaan borom bi mu defal ko ko xaram mu ne man nag yonent bi alayhi salaam Medina maa ko def xaram diggante ñaari wàllam yi kenn du fi dagg garabam wala ndégam waaye kenn du fi rëbb kon nag moo tax ki nga xam ne day ñëw fii xam ne ci xaram la nekk ni ñooy ni muy respecté Makka na xam ne fii itam xaram la boo xam ne ah, moom yonent bay sa sam moo ko def xaram kon nag muy teewlu këri fii ni mooy këru hijratu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam fii la wahyu bi la sayyidina Jibril alayhi salaatu salaam doon dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam diwle ci asamaan di ko indil wahyu rabbihi tabaaraka wa ta'ala waaye fii mooy fi nga xam ne fela l'islam bi yaatoo fii la ñuy yaatalee ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi ginnaaw ba ñu leen bundu xataalee fa nga xam ne mooy Makka fii mooy mahbatul wahyi fii mooy mahbatul islam mooy aasimatul islam lii mooy capitalul islam fii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon nekk fii la doon toog di dem di takk xare di génn waaye di yónni saraya muy arme yi nga xamante ni doonu loon dem kon nag loolu lu am am solo la te ci fay ñëw mu bañ faa def lenn loo xamante ni day ñàkk xormaay dëkk bi ak ay xulóowag ay puusanteeg ay meroowanteeg ay nangam nangam boo xam ne déedéet fii du dëkku loolu waaw moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu comme ni ko imaamu Muslim rahimahullahu solowe mu ne yeneen ci ma saa saam nee man araada hadihi albalda bi suu adaabahu llahu kama yaduubu almilh fi lma mu ne képp ku bëggal Medina lu ñaaw wala def fi lu ñaaw jifi lu ñaaw borom bi dina la seeyal comme ni nga xamante ne nii bu ñu jëlee xorom sotti ko ci ndox noonu la koy seeyal waaw kon nag ñu xam ne dëkk la boo xam ne ay xorma la laaj waaw ay xorma teggin xam ne fépp foo teg sa tànk jàppal ne amaana fii ma teg sama tànk rasulullah sallallahu alayhi wasallam mas na fee teg tànkam wala gëleemam mas na fee jaar allahu akbar moo tax sayyidna ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma léeg-léeg da doon toog jël gëleemam di wër mbedd Medina yi bu ñu ko laajee na ko waa looy def nii looy defi mu ne la'alla qadaman taqa'u ala qadam mu ne amaana sama tànku gëleem taxaw tegu koo xam ne tànku géléemu yonent bi alayhi salaam dëggu tànk géléemu yonent bi alayhi salaam daal di woon na fay tegu kon nag ñu xam ne kon nag ah fii fu rëy la te nag bokk na ci ngëneel yi nga xamante ne moom la dëkk bi am Allahu akbar nga xam ne keroog comme ni ko Seydina Anas waxoon ñu fàttali woon ko keroog bi mu fi duggee lépp a leer Allahu akbar mooy li Seydina Abu Hurayra waxta mu ngi ci saxiix yi yonent bi alayhi salaam ne salaatun fi masjidi haadaa xayrun min alfi salaatin fiimaa siwaahu illaa almasjid alxaraam allah alhamdulillah mu ne julli ci sama jàkka ji moo gën mille fois la ëppee julli bu keneen julli feneen ba mu des jàkkaay kaaba gi allahu akbar yow nga kon ngay teewlu ci say julli ndax que nit ki julleem du fa am lu dul la nga xam ne moom la ci teewlu boo newee foo fële nga bari loo nga xamante ne loo fay julli waaw ànd ak ay xorma yi nga xamante ne moom la dëkk bi laaj rawatina boo newee ci jàkka ji tamit moom la laaj booy dugg ci jàkka ji nag muy jumaa yonent bi alayhi salaatu salaam nga wax li ñuy wax ci jàkka yëpp te mu jàngale ko moom alayhi salaatu wa salaam comme ni mu newee ci sax yi dëkk dugal sa tànku ndejoor ne bismillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu wa sallam allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaaba rahmatik ne bismillah ci turu yàlla wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di julli tey sëlmal ci ndaw yàlla le sallallahu alayhi wa sallam allahumma ighfir li borom bi yàlla nag ma jéggal dunuubi samay bàkkaar waftax lii te nga ubbil ma abwaaba rahmatik li nga xamante ne nii mooy sa buntu yërmande yi waaye bu duggee mu julli ñaari rakka li nga xamante ne nii mooy ñaari rakka yoo xamante ne tahiyatul masjid yi nga xamante ne da koy def ngir mu bañ faa nekk rek di puuxa di buusanteeg di puus nit ñeeg déedéet ngir agsi fi nga xamante ne mooy fi raw doom ba nekk nga xamante ni bari nañ gëneel moo tax yeneen tubaab yi saa saa bay maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyaadil janna mooy diggante néegam di te Aisha radiyallahu ta'ala anha foofu nga xam ne moo doon néegam boo bee ak minbaram bi fi mu nekk mu ne foofu rawdatun jardin la rawdatun riyaad la min riyaadil janna ci jardin yi ajjana yi moo tax boo fa newee allahu akbar leneen ci feneen ngay nekk waaw da ngay yëg ne fii bokk la fenn ci kaw suuf allahu akbar foofu yeneen tubaab yi sax saam taxaw ci minbar bi waaw njàngale yu foofu la doon taxaw di xutba yor ay sahaaba yi radiyallahu anhum di leen di leen di leen jàngal di leen di leen di leen wàcce di leen jàngal li nga xamante ne mooy li ko boroom bi wax mu jottali leen ko kon nag bu agsee day julli ba pare comme na nga xam ne al xadiisu al musii'u salaati noonu la defoon ka ñëwoon di yàq julleen dafa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi toog ak lenn ci sahaaba yi mu ñëw julli ñaari rakk ba pare ñëw nuyu yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam ne ko dellul nga julli ndax yow julli woo woon mu def ko ba ñetti yoon kon loolu ci la xam xamee ne boo duggee ci jàkka ji bul ñëw rek daw ko denc déedéet jullil ñaari wax li ngay dugg ci jàkka yi boo dugal géetal sa loxo tànku ndejoor comme ni ñu ko waxee boo jullee ba pare nga daal di dem ndax bu dul woon loolu lay war a def da ko waroon doon na ko corriger ne ko yow lu tax bi nga dugg see nuyoo ma ba a dem di kon loolu mooy li nga xam ne noonu ngay def bu dee julli nga ñaari rakka jamono ju ñu war a jullee ñaari rakk ginnaaw nga dem nag boo àggee foofule nga daal di nuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax moom julli ci moom ndax comme ni nga xam ne noonu la wax ne ma min ahadin ah, ah amul kenn koo xamante ne nii yusallimu alayya illaa radda allahu alayya ruuhi hatta arudda alayhi salaam nee na amul kenn koo xamante ne nii dina ma nuyu comme ni ne ci sunan abi daawud wal hadiis qad rawaahu al imaam al buxaari al imaam euh, kii qad rawaahu al imaam abu hurayra radiyallahu anhu moo ko nettali ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na amul kenn koo xam ne dina ma nuyu lu dul borom bi dina ma delloo sama ruux ma daal di koy fay boo ñëwee nga ne assalaamu alayka ya rasuulullah ya rasuulallah wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wala yu mel noo ne wa sallim nga boole ci wa sallim ji ndax borom bi dane inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ndax yàlla ak malaakaam yi kat dañuy julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam yéen ñi gëm yàlla julli leen ci moom tey sëlmal kon nag nga nuyu ko nuyoo ko noo nee boo paree nag nga daal di jan dandu dem ci nuyu fi nga xam ne lañ def ne Seyna Abu Bakar fa mu nekk nga daal di koy nuyu moom Seyna Abu Bakar assalaamu alayka ya xalifata rasulillah ah, wax yu mel noonu alayhi afdalu salatu wassalam jàll ci Seyna Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah daal di koy nuyu ah ya salaamu alayka ya amira almu'minin saani khulafa ar-rashidin almahdiyyin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum comme ni nga xamante ne Mawlana Ibn Umar noonu la doon def bu mosoon a ñëw ci foofale day nuyu yonente bi alayhi salaatu wa salaam ak ñaari àndandoom yi lan la doon wax dara assalaamu alayka ya rasulallah assalaamu alayka ya Aba Bakr assalaamu alayka ya abatah da ñëw ne yow ya bor yonent bi saa saam de ñu ngi lay nuyu yow daw yàlla li ñu ngi lay nuyu yow Abu Bakr waaye ñu ngi lay nuyu yow sama baay booy daal di génn daal di summa yam sarif daal di jàll daal di dem kon nag loolu na ko nit ñi bàyyi xel xam ne yonent bi saa saab nuyu julli ci moom. waaw boo amee it doo xamante ni yooyu def foofu loolu it xamal ne fii rawdatun min riyaadil janna yow foofu nga nekk mooy yaa ngi ci bërëb boo xam ne bu sell la bu tedd la bu kawe ay mbir la bu rëy rëy nga bañ faa nekk nag di yuuxóog di wax ca ak di xëccoo di nangam puusante ak ah, puusal ne maa ko war a taxaw déedéet ndax sayyidna Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu wa rahimah nee na damaa masa toog ah <coughs> Seydina Omar Euh, euh, euh, am ku jekk rek sànni ma benn xeer dama nekk ci jàkkaay yonent bi saa saa mel ni kuy commencer nelaw waaw am ku ma sànni benn xeer xam nga toog ndax foofu suuf la woon waaw suuf la woon ma dégg xeer bi dal ma xool gis Seydina Umar ibn al-Khattab fekk jamono yooyu moo ne woon xalifa radiyallahu anhu mun woo mu def ma siiñ ma ñëw bi ma ñëwee mu ne ma demal ñaar ñee nga woowal ma leen nee ma dem ma woo gaa yi ñu ñëw biñ ñëwee mu ne leen min ayna antuma yéen fan ngeen jóge ñu ne ko min ahli taif ñun de taif lañ jóge qaala sayyidina Umar ne leen labu law kuntuma min ahli albaladi la awja'tukuma tarfa'ani aswaatakuma fi masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah sayyidina Umar ne leen da leen a laaj fan ngeen jóge ñu ne ko taif mu ne leen gis nga bu ngeen bokkoon ci waa dëkk bi bu doon Medina ngeen dëkk konoon te kon dina leen dóor ay yarba ba ngeen am problème yéen da ngeen yëkkati seen kaddu muy féete kaw di jëm kaw di yëkkati seen kàddu fi nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, fi yonent bi alayhi salaam nekk loolu ngeen di def ah ndax loolu yonent bi alayhi salaam suñu borom moo ñu ko xamaloon ci suuratul xujuraat ci teggin yi nga xam ne moom la ñu war a am buñ ñëwee bërëb yu mel nii buñ ñëwee ci xam ne fii haytu rasulullah fii nga xam ne daluwaayu yonent bi alayhi salaam fii nga xam ne xabroom bi te yonent bi alayhi salaatu salaam bu leen yaakaar ne li borom bi ne bul yaakaar ñi génn àddina nekk ay martyr dañoo faatu bés bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun ñu ngi dund fa seen borom mu leen di wërsëgal lan ngay xalaat sanguñoo yen muy yonent bi alayhi salaam nga xam ne ñoom seen dañuy dund fi nga xamante ne fa la ñu ne yooyu suñu borom waxoon ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla te dëggal bu leen yëkkati seen kaddu yi muy kaw kaddu yonent bi alayhi salaatu salaam te bu leen yëkkati seen kaddu bi gën a féete kaw kaddoom ka jëhri ba'dikum li ba'd comme rek lenn ci yéen ak ñeneen yi ni ngeen koy defante seen biir ndax loolu li ngeen di risque mooy an tahbata a'malukum mooy bépp jëf bu ngeen mësoon a jëf daal di simpeeku yàqu lañ fa indi lépp wal iyaazu billah ñëw ba madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam la nga def lépp borom bi màbb ko ndax ñàkk ay teggin ak di yuuxu foofoo ko wax ci kaw ak di def lu la neex ak ñàkk teggin loolu nañ koy moy te xam na ñu ngi ci fi nga xam ne mooy dalwaa yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci kanamu yonente bi alayhi salaatu wa salaam ndax aaya bi bu dul woon waxul loolu Seydina Omar kon soxlawul mu leen koy wax fekk yonente bi alayhi salaatu wa salaam denc nañ ko ba pare mu ko leen di muy wax ñaal ne ne leen bu dul woon ne dëkku ngeen ci dëkk bi doonante kon dinaa leen caw ay yar dóor leen ba ngeen xam ndax da ngeen di yëkkati seen kàddu fii nga xamante ne mooy kiiwu bu bi alayhi salaatu wa salaam kon nag ya ya al-mu'tamir ya za'ira baytillahi al-haram yow mi nga xam ne yaa ñëw doon aj wala ñëwoon doon umra jaar fii ci Taaba Tayba madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam yóbbaale loolu del fàttaliku lii di teewlu lii yal na borom bi nangul ñëpp wallahu ta'ala a'lam